moom ku tool dugg ku teel dugg ci lislaam la dinañ gis Budayl ibn Warqa baay ji dinañ ko gis bu ñuy gis euh, fatxu Makka moom Abu Sufyaan ñoo àndoon moom Budayl ibn Warqa di baayu Naafi' ibn Budayl ibn Warqa al-Xuzaa'i ku teel dugg la ci lislaam moom Budayl Naafi' di doomi Budayl ibn Warqa moom nag karoot ci bi bi'r Ma'una bii lañ ko faat bokk na ci ñiñ faat keroog bi ñu ko faatee comme ni ñu faate ñi kii dafa def ci moom ay ay veer Seydina Ibn Rawaha di jooy Naafi' boobu naan rahimallahu Naafi' ibn Budaylin rahmatal mubtaghi thawaabal jihaadi saabiran saadiqal hadiisi idhaa maa aktharal qawmi qaala qawla as-sadaadi wala sadaadi qawla as-sadaadi moom Seydina kii di ko jooy Abdallah ibn abdallah ibn rawaxa am nañu ne seydina xasaan moo wax mbir yi mu ne raximallahu naafi ibn budaylin bi ñu ko reyee keroog ci sariyatu bi'r mauna te amir ibn tufayl daal di leen wor rey leen rey bu ñaaw décimé leen woo waa Ri'l ak waa Zakwaan ak waa Usayya ñu jàppale ko seydina abdallah ibn rawaxa daal di def ay weer ci moom mu ne raxima allahu naafi'a budaylin mu ne yàlla buur yàlla yërëm naafi' di doomi budayl ibn warqa yal na ko buur yàlla fay moom naafi' ibn jubayr naafi' ibn budayl ibn warqa pay goo xam ne mooy payuk nit ki nga xam ne mooy sàkku darajaay martyr yal na ko borom bi subhaanahu wa taala daal di koy fay fayu darajaay martyr moom yërëme ko yërëm yërmande gi muy yërëm moom borom bi koo xam ne noonu la faatoo mu ne saabiran saadiqal xadiisi waay waay ñàkk nañu tey faat nañu bi Ma'una nit koo xamante ne nii aji muñaa ku mën a muñ ngoo saadiqal xadiisi ku dëggu ci ay kàddoom lu mu la masa wax dëgg la moom Seydina Naafi ibn Budayl saadiqal xadiisi idaa maa aksaral qawmu qaala qawla as-sadaadi lu nit ñi bari di bari di wax moom moom li muy wax mooy wax ñi gën jub ci li nga xamante ni mooy ci wax kon moom keroog lañ ko faat Seydina Naafi' ibn Budayl ibn Warqa ci Bi'r Ma'una radiyallahu ta'ala wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aali al-firdawsi maskanahu wa mawaa